أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين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 ak yan xeetu xar maanaam wala boog yan xeetu euh, jur moom mooy yi nga xamante ne moom la ñuy rendi moom moo dagal ñu rendi ko ci tabaski ak tamit yan at la ñu war a amee gisoon nañ ci buntu ba gisoon nañ gisoon nañ ci xadis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala mook xadis sayyidina al-Barra ibn Azib ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la euh, yenente bi sallallahu alayhi wa alihi doon xutba bi sub muy bisub iid te bisub tabaski ba mu ne képp koo xamante ne man salla salaatana wa nasaka nusukana faqad asaaba nusuka wa man nasaka qabla as-salaat fa innahu qabla as-salaat wa la nusuka la mu nekk ki nga xamante ne moom moo julli ci suñu julli yi daal di jaamu coobare woo jaamu yàlla suñu jaamu yàlla yii rendi suñu xari suñu euh, jur gi ci wàllu tabaski gi jaamoo ko borom bi subhaanahu wa taala moom de am na jaamu yàlla waaye képp koo xamante ne nag ren de na ko laataa ñuy julli bu boobaa nag moom na xam ne def na ko laataa ñuy julli kon nag moom amul ak jaamu yàlla ci loola ci la Seydina Abu Burda ibn Niyaar al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu daal di jóg daa di wax li nga xamante ne moom la rendi woon euh, ba ak li nga xamante ne moom moo ci aju loolu gisoon nañ ko ci suñu euh, jotaay bi weesu ci hadiisu Seydina Anas ak Seydina Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhum gisoon nañ tamit baabul xuruuji bopp ci loolu tamit gisoon nañ ko li ñuy war a mën a rendi ak liñ tur liñ dul rendi gisoon nañ ci baabul xuruuji ilal musalla bi ghayri minbar maanaam bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci jóg dem ci maanaam bërëbu jullikaay bi ci lu amul mimbar maanaam te loolu moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama daanutoon am mimbar wala amutoon mimbar ci fi nga xamante ne moom mooy julleekaayam gisoon nañ tamit teqantal gi aju woon ci yooyu masala ak xadisu sayidna abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la lan wax naan kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaxruju yawmal fitri wal adha ila al musalla maanaam ne kon ba pare daal di teg na fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salatu thumma yansarifu fa yaqumu muqabila an-nas wan-nas julusun ala sufufihim fa ya'zuhum wa yusihim wa ya'muruhum fa in kana yuridu an yaqta'a ba'san qata'ahu aw ya'mura bi shay'in amara bihi thumma yanfarif maanaam loolu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da daan def naan su daan génn ngir bisub euh, fitar maanaam bisub tëbës korite wala boog al-adha muy bisub tabaski mu ne daf ko daan du génn tam te bërëbu jullee kaay ba lu mu daan njëkke nag moom mooy julli dooga daal di wëlbatiku daal di wax ak nit ñi jàkkaarloo ak ñoom fekk nit ñi ñu toog ci seen sàppe yi mu waar leen mu dig dig dénkaane leen mu jox leen ay dénkaane naka noonu mu jox leen ay ndigal su fekkente ne dafa am ay ñu mu war a yabal ci ay gàngoor mu yabal leen ci armée bi mu yabal leen naka noonu bu fekkente ne dafa am leneen lu muy digle tamit mu digal mu am lu mu leen diggal doog a dem loolu mooy li nga xamante ne noonu la daan def te fekk daa mutu woon mimbar comme li nga xamante ne euh, noonu la ko waxee ne falam yazal innaasu ala zalika hatta xarajat ma'a marwan wa huwa amirul madina fi adha aw fitrin falamma atayna al musalla idha minbarun banahu kathir ibn salt maanaam loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi ci buntu bi moom mooy ne ñoom ñëpp loolu daanu toon am kenn ci ñoom amutoon minbar loolu noonu la mbir mi daan demee ba keroog sayyidna imam sayyidna Marwan ibn al-Hakam radiyallahu anhu daal di ñëw nag daal di génn nag moom fekk daal di yéeg ci minbar bi nga xamante ne Kasiir ibn Salt moo ko tabax rahimahullah maanaam loolu ak li nga xamante ne moom moo ci aju ak qissa bi nga xamante ne moom moo doxoon seen diggante gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal ne baabul mashyi war rukubi ila al-aydi wassalaati qabla al-xutbati bi ghayri adaanin wala iqaama maanaam bii buntu bii mu ne baabul mashyi buntu bii day leeral ne buntu bii day leeral wàllu dox war ruku bi ak war ilal iidi jëm ci euh, iid maanaam noonu moom mooy li nga xamante ne moom mooy moom li muy leeral mooy ne kon ak ba pare maanaam mooy dox ak war jëm ci euh, bërëbu julleekaay bi ci julli bisu eet loolu lañ ci nam wasalaat ak julli qabla al xutbati laata xutba bi gayri azanin ci lu amul nodd wala iqaamatu caagen liqaam kon dañuy gis ne tarjuma bi imam al Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul baari daf ci indi ñetti mbir yoo xamante ne laf ciy leeral bu njëkk bi moom mooy suñuy dem ca eet ba ana nan la ñuy demee ndax dañuy dox wala boog dañuy war lool moom mooy li nga xamante ne moom mooy li jiitu ñaareel bi ci def moom mooy ne dañuy julli euh, li nga xamante ne euh, li li ñuy bu ñuy julli dañuy julli laata xutba lool moom mooy ñaareel bi ci def moom lay leeral fii ñetteel bi ci def moom mooy ne amul nodd te amul liqaam loolu tamit moom mooy li nga xamante ne moom mooy kon ñetti mbir yi nga xamante ne euh, moom la ñuy wax borom xam-xam yi nag rahmatullah alayhi mu wute nañ ci ana lan la ñuy wax su fekkente ne dañuy woote boobaa am na ñu wax ne dañ naan rek hayya ala salaa am nañu ne duñu wax dara te loolu moom mooy li gën a wér insha allah am nañu ne dañ naan as-salaatu jaami'a ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne day tegtale ne dañoo war a julli masalan ñu daal taxaw ne julli jot na wala ñu ngi waaj a julli wala ñëw leen daje ci mbooloo julli kaay wala xeet yu noonu bépp kaddu boo xamante ne day tegtale ne dañuy woote rek ngir nit ñi mën a taxaw julli loolu la ñuy wax waaye loolu amul lenn loo xamante ne cëslaay la bu wér bu dëgër ci yenen yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moom moo tax li nga xamante ne rek moom la ñuy xam mooy ñu daal di xam ne bërëb bii fii la ñuy jullee suba bu ko defee ñëpp xam ne bu heure sàngam la julli bu ko defee ñu daal di dem daje foofu mën a julli loolu rek maanaam buñ ko amee loolu baax waaye du am nodd te du am liqaam loolu comme ni nga xamante ne loolu moom moo tax masalan bii benn masala la bu am solo bu mat a bàyyi xel mooy tey su fekkente ne dañuy no du ñu nodd te du ñu liqaam loolu li muy teg tegtale moom mooy ne tey euh, ngir ni maanaam képp ku dugal nodd place boobu wala liqaam te naan masalan ah de toute façon nodd ak liqaam moom yàqul dara maanaam de toute façon nodd ak liqaam moom lu baax la maanaam ak yu mel noonu loolu day daal di dugal bid'a ci mbir mi loolu du baax moo bépp mbir boo xamante ne la taxoon ñu war koo mën a def dafa am te defuñu ko rek te yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam defu ko loolu li muy tegtal ne moom mooy mbir moomu du lu nu yoonal maanaam loolu lu mat xel la te loolu tamit moom moo tax masalan tey ci liqaam ci jëmmi boppam wala noddu maanaam mu ñu wax ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim doog a commencé allahu akbar allahu akbar wala boog astaghfirullah min kulli dhanbin inna allaha kana ghafuran rahima allahu akbar allahu akbar wala boog astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah dooga wax allahu akbar allahu akbar maam gën a xam loolu parce que lu tax parce que place boobu su fekkonte ne yow mboolem yi ngay wax ne moom la ñu bëgg te moom mooy dàq seytaane wala jéggalu yàlla ba noppi wala yooyu maanaam jëmmi mbir mi da koo làmboo maanaam jëmmi lëkkaan bi ak jëmmi nodd bi da koo làmboo ba noppi su fekkonte ne loolu lu nu mën a yoonal la kon yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon na ko def lu mu bon bon benn yoon maanaam lu mu néew néew benn yoon waaye mosu ko def sahaaba mi radiyallahu anhum mosuñu ko def amul ci benn téere ci téere fiqh yi fu ñu mës a bindalu muy mel noonu ana kon fan lañ jëlee a astaghfirullah astaghfirullah mm-hmm. balaa ñuy nodd wala ñu la tam ana fan lañ jëlee bismillahir rahmanir wala a'udhu billahi minash shaytanir rajim balaa loolu te li gën a yéeme moom mooy ne dangay dem ci dëkk ci dëkk wala ci réew rawatina réew wolof yi man ma gis keneen ku dul a di ko def maanaam da dem ci Séné maanaam da ngay gis presque ñëpp ñoo koy defandoo jàkk yëpp jumaa yëpp ana loolu fan la jóge jógewul fenn lu dul ci bidaa xanaa maanaam mu nekk loo xam te ne nasrat sheytaani la maanaam sheytaani leen di xelal loolu rek ñu jàpp ne mën nañ gën a xam ne ni ñuy mën a defee affaire bi mu baax que ni ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ak ñeneen ñi jël masalan te mi ngi mel ni tey julli tisbaar wala julli sax saan nga yokk ci beneen rakkaate naan day gën a baax maanaam amul naan te wàññiwul dara maanaam ko ba rakka rek day gën a baax rek loolu déedéet maanaam loolu moom moo tax nit ki noonu jàpp tey bu ñu doon jàpp tamit nga jàpp jàpp loo xam te dafa ëpp ñetti maanaam raxas yi ñëpp na ñett loolu tamit da ngay daal di dugg ci biir ah. maanaam mboolem loo xamante ne dañ koo yokk ci mbir mi rek fekk ne li xam nañ ni nii la ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee te li waroon a mën a tax ñu defe ko neneen ñu ngi fi te defuñu ko loolu li muy tegte la na mooy mbir moom du luñ yoonal maanaam loolu qaida bu rëy rëy la ci buntu xam wallahu alam beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom moo mat a leeral fii moom mooy ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci euh, hadith yi mu indi ci bunt bi amul benn bum ci wax luy tegtale ne da dox dañuy dox wala dañuy war maanaam mu mel ne kon daf koo indi ngir wane dem gi moo am solo ndax da war wala da ngaa dox loolu nekkul li ëpp solo donte nag li nga xamante ne moom mooy li ñu xam te muy sunna ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy ne moom da daan dox di dem ci bërëbu yi nga xamante ne moom la daan euh, jullee ayib loolu tamit mu nekk beneen mas mbir beneen bi ci def tamit moom mooy ne dañuy julli laataa ñuy xutba imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii ngir gën a tegtale ngir dëgëral li nga xamante ne moom moo aju ci euh, mbiru euh, xutba laataa ñuy maanaam mu indi mu aju ci wàllu julli ji ak xutba gi maanaam donte xadiis yi nga xamante ne ñoom ñoo romboon ci bunt yi weesu doon nañu leeral ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam da doon julli laataa muy xutba loolo xadiis sayyidina Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu ta'ala anhu leeraloon na ko naka noonu xadiisu sayyidina al-Barra ibn Azib bi ak sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhum ànd ak loolu yëpp li nga xamante ne moom Euh, moom la euh, moom lay indi nii ci bunt buntu bii di ñëw maanaam ci bunt bii ñu nekk ci ay xadis yooyu maanaam day dëgëral rek li nga xamante ne ne acte boobu acte boobu acte bu am la buy leeral la te waxoon nañ ne la imam al-Bukhari dafa bokk ci ni muy faral di doxale mooy ne léeg-léeg xadis boo xamante ne maanaam euh, buntu bii di ñëw xadis yi day am ay xadis yu koy tegtale yuy tegtalee ci buntu bii di ñëw maanaam ci buntu maanaam yu weesu ngir nit ki teel a dégg acte bi xamoon ko ba pare bu ko defee ñu daal di ko indilaat fàttali feddali ko ko fàttali ko ko ne ko lii mooy jëmmi atte bi nga xamante ne moom la doon doon doon jundaale ci hadith bi weesu te loolu tamit day daal di tax tamit euh, téere bi ni muy structuré woo mu am beneen logique bu ci am maanaam ngir ne boo jugee ci lii dem ci lii te fekk am na logique am na loo xamante ne logique la ci biir mbir mi wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awal kitaab lay haddathana Ibrahim ibn al Munzir te mooy al imaam Abu Ishaq Ibrahim ibn al Munzir ibn Abdullah ibn al Munzir ibn al Mughira ibn Abdullah ibn Khalid ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Asad al Asadi al Qurashi al Asadi rahimahullahu ta'ala di waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mi ngi génn àdduna ñaar téeméer ak fanweer ak juróom benn ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom imaam al moom moo solo ci moom ak imaam Ibn Maaja ñoom ñaar ñoom la nekk seen sëriñ waaye imaam at-Tirmidhi solool na ko xadis ci dig digle imaam al-Bukhari maanaam danaan Muhammad ibn Ismaa'il al qaala haddathana Ibrahim ibnul munzir maanaam noonu la koy indee moom imam at-tirmidhi rahimahullahu taala mu ne mu ne mu ne qaala haddathana anas te moom mooy abu damra anas ibn iyaad ibn damra al-laythi di waa madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam gane adduna téeméeri lu at ak ñeent ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna ñaar téeméeri lu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne an Ubaydullah te moom mooy Abu Usman Ubaydullah ibnu Umar ibnu Hafs ibnu Aasim ibnu Umar ibnu al-Khattab muy al Ubaydullah ibnu Umar al-Umari rahimahullahu ta'ala di al-Qurashi al-Adawi di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam génn àdduna téeméeri at ak ñeent fukk ak juróom ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Naafi' mooy bi mawla sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab moom euh, radiyallahu anhuma moom mooy Abu Abdullah di waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam génn àdduna téeméeri la ta fukk ak juróom-ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiis am nekk ci kutubu sitta téeméeri la fukk ak juróom-benn jàpp téeméeri la fukk ak juróom-ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadiis am nekk ci kutubu sitta an Abdullah ibn Umar moom mooy ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moom euh, di euh, Abdullah muy Abu Abdurrahman al-Qurashi al-Adawi di waa Makka topp dekk waa Madina gën a adduna fukki at ak benn fukki at ak euh, ñaar laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna juróom-ñaar fukki at ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñaar fukki at ak ñett jàpp juróom-ñaar fukki at ak ñeent ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadisam nekk ci kutubu sitta moom li nga xamante ne moom la am ci ay xadis moom mooy ñaari junni xadis ak juróom benn téeméer ak fanweer ci ay xadis li nga xamante ne moom la imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo moom mooy téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett imam al-Bukhari wéetoo ci juróom ñett fukk ak benn imam al-Muslim wéetoo ci fanweer ak benn ci xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullah naka ndawal nee na naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yusalli di julli fil adha ci Tabaski wal fitr ak korite summa topp yaxtubu mu daal di xutba ba'da salaa ginnaaw julli ji maanaam kon mu daal di indi leeral li nga xamante ne ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko daan def waaye comme kër ni nga xamante ne euh, loolu rek lañ tudd te tudduñu nodd gi ak liqaam bi loolu day tegtale na doonu ko woon def beneen bi ci des moom mooy ne euh, euh, beneen bi ci des moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme daanu ko def ca jumaawam li muy tekki moom mooy kon dem na te bu dem moom ñaar rek am mooy da ngay war wala nga dox maanaam loolu bu boobaa ñu daal di xam ne kon euh, bu boobaa lépp mbiri tarjuma bi da ci daal di duggaale wallahu a'lam xadis bi imam euh, al Bukhari dana ko indiwaat xadis 963 imam Muslim 888 imam euh, at-Tirmidhi 531 imam an-Nasa'i 1564 imam Ibn Maaja 1276 imam Ahmad ibn Hanbal 4602 4963 quatre cinq mille trois cent quatre-vingt-quatorze ak cinq mille six cent soixante-trois kon dañu gis ne waa xaabu kutubu sitta ñoom ñett indi nañ ko bam def imam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi ala al-jami' la qaala bil isnad muttasil fi awwal kitab la haddathana Ibrahim ibn Musa te moom mooy moom Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Yazid ibn Zazan at-Tamimi rahimahullahu ta'ala dégg nga moom mu gën a siiwee ci as-Saghir Euh, dañ ko wax tamit al-Farra muy euh, kon imam bu mag boobu rahimahullahu euh, ta'ala moom mi ngi imam al-Bukhari ak imam Muslim ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom imam at-Tirmidhi tamit solool na ko maanaam mu nekk sëriñu sëriñam mi ngi génn ci fanweereelu at yeeg juróom maanaam ak téeméereelu at beeg fanweer wala at yi ak jàpp ak ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam deux cent trentième yi ci la génn adduna euh, rahimahullahu ta'ala comme niñ ko gisee kon ay xadiisam euh, ñu ngi ci Sahih Bukhari Sahih Muslim imam Abu Dawud ak imam At-Tirmidhi kon dañu gis ne imam An-Nasa'i imam Ibn Maaja ñoom ñoo solowul ay xadiisam mu ne qaala axbarana Hisham te moom mooy Abu Abdurrahman Hisham ibn Yusuf as-San'ani moom mi ngi euh, moom waa san San'a la nekk qaadi rahimahullahu ta'ala rahmatan euh, wasi'a moom imaam al-Bukhari euh, imaam al-Bukhari ak waa ashaabu sunna rek ñoom ñoo solo ay xadiisam maanaam dafa nekk koo xamante ne ci Sahih imaam Muslim doo ko fa fekk waaye moom ay xadiisam ñu ngi coon kon ci kutubu sitta ba mu des ci Sahih imaam. Muslim rahimahullahu taala mu ngi génn at ah. mu ngi génn àdduna téeméer téeméeri la ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne anna ibn Jurayj te moom mooy al imaam Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi imaam bu mag boobu Abul Walid rahimahullah Abu Khalid Euh, al-Makki di waa Makka rahimahullahu ta'ala génn àdduna téeméer ak juróom fukk ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wassalaam annahu qaala axbarani Ataa te moom mooy imam bu mag bi di imam waa adduna Ataa ibn Abi Rabaah euh, muy Abu Muhammad al-Qurashi al-Fihri rahimahullahu ta'ala euh, Ataa ibn Aslam al-Qurashi rahimahullahu ta'ala di waa Makka di seen imam foofu rahimahullahu taala di taalib sayyidina Abdullah ibn Abbas génn àdduna euh, téeméer at ak fukk ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba nga xamante ne ci téere fiqh ci téere tasawuf ci téere Euh, euh, xataa ci téere usul yi ak ci téere tafsir yi fu ñu waxee ne ata qaala ata ata nee na rek maanaam imam bii la ñuy wax al imam ibn abi rabah rahimahullahu taala ànd ak ne ci kutubu sitta am na ñeenti ata ñoo xamante ne ñoom solo nañ ci sahaaba yi radiyallahu taala anhum comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoon gisaat ko an jabir ibn abdullah te moom mooy al ansari radiyallahu taala anhu sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi sahaaba doomu sahaaba radiyallahu taala anhu abdul jabir ibn abdullah ibn amr ibn haram euh, muy abu abdullah rek abu abdurrahman wala abu muhammad al ansari al khazraji euh, di waa madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam gër gane adduna fukki at laata at juróom benn laataa gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna juróom ñaar fukki at ak juróom ñett ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu am ci euh, musnadam mu bokk ci muslimuna yi ñu ëpp luñ solo hadith musnadam nekk junni xadis ak juróom mi téeméer ak ñeent fukki xadis yoo xam ne imam al-Bukhari imam Muslim dëppoo nañ ci juróom fukk ak juróom ñett imam al-Bukhari wéetoo ci ñaar fukk ak juróom benn imam Muslim wéetoo ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ci xadis sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na maanaam kon euh, dañuy gis ne kon euh, xadis bi waa Makka la ak waa Madina maanaam ñoom ñooy ñi nga xamante ne Euh, ñoom ñoo ko solo euh, ba mu des ne Serigne imam al-Bukhari bi razi la rahimahullahu taala moom euh, mu ne anno qaala sami'tu dégg naa mu ne moom mu ne sami'tuhu dégg naa ko maanaam mooy Ataa ibn Abi Rabaah rahimahullahu ta'ala moom moo ne dégg naa Seydina Jaabir ibn Abdullah al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhuma yaqulu mu naan inna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xaraja dafa génn yawmal fitri bisub bisub korite maanaam bisub dog bi maanaam kon ñu gis ne dafa génn maanaam li muy teg kon mooy dafa génn dem fi nga xamante ne moom mooy ca jullikaay ba kon bu boobaa dañuy daal di gis ne génn gi am na moo xam war na moo xam euh, Euh, dox na waaye li nga xamante ne moom mooy xadiis yi wérte sax mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa da daan dox te kon loolu day tegke le ne tamit ne dox moom ala kulli xaalin moom mooy li gën fa bada a mu daal di tàmbale bis salaati ci julli qabla al xutba laata muy xutba mu daal am kon lii muy tegtale ne kon euh, dafa dafa tàmbalee julli gi laataa muy xutba ci anam goo xamante ne anam gu leer la bu boobaa tamit lépp maanaam tuddaale wuñu li nga xamante ne moom mooy noddu geeg li xam ne ci anam goo xamante ne waroon nan ko fee mën a tuddaale lool tamit day tekk la amu ci comme li nga xamante ne euh, insha allahu taala dina leer ci xadis bi nga xamante ne moom moo tegu ci suñu xadis bi nga xamante ne moom lanu ne hmm. mu ne Euh, kon euh, hadith bi muy hadith sayyidina Jabir ibn Abdullah al-Ansari bi radiyallahu ta'ala anhuma imam al-Bukhari dina ko indi waa hadith numéro 961 ak 978 imam Muslim dina ko indi hadith numéro 885 imam Abu Dawud hadith numéro 1141 imam euh, ibn imam an-Nasa'i dina ko indi hadith numéro 1562 imam Ibn Majah dina ko hadith numéro 1289 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko moom. indi indi indi indi indi na ko juróom ñetti yoon maanaam ci euh, musnadam dañuy gis ne kon hadith bi waa sahabu kutubu sitta ñëpp indi nañ ko ba mu des imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jami' wa qala bil isnad al-muttasil fi awwal kitab li haddathana Ibrahim ibn Musa ah, waxoon nañ ko léegi moom mooy at-Tamimi mu ne qala Euh, Hisham moom it moom lañ wax léegi mooy Abu Abdurrahman Hisham ibn Yusuf as-San'ani mun a ànd ak ibn Jurayj gis nañ ko léegi tamit moom mooy Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj an annahu qaala nee na wa axbarani xabaare na ma tamit maanaam mu mel ne waaw ji mu dugal foofu dafay leeral li tax mu dugal ko mooy ne daf koo xabaare ne euh, Ata ibn Abi Rabah ba mu ko xabaaree hadith Sayyidina Jabir ibn Abdullah bi itam. xabaare na ko itam hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bii nga xamante ne moom lañ nar gis anna ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma habrul umma wa turjumanul Qur'an muy Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf al-Qurashi al-Hashimi ah ah yow sa riwaay amul càllal ah qaala wa akhbarani Ata rek la waaw waaw maanaam mooy bi isnaadil wala muttasil ah, Euh, ilayhi maanaam wala bil isnaad as-saabiqi ilayhi loolu tamit mën naa ne maanaam loolu mën naa ne maanaam bu fekkente ne boroom xam-xam bi maanaam euh, raawi bi dafa solo benn xadis ci ay càllale ci benn càllale bu boobaa mën nay wax rek waqaala waqaala waqaala wala boog wa axbarani di ko jëlee ci ki nga xamante ne moom moo ko xabaare maanaam bu waxee bu dee jëmmi càllale gi benn la loolu moom moo tax maanaam soxlawu ko mu am ci kon yenn nu sax yu am lool maanaam jëlaatuñu càllale gi dégg nga kon muy mu jëlee na ko sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ah, radiyallahu ta'ala anhuma muy xabrul mu turjumaanul Qur'an saxaaba yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di doomu saxaaba di doomu bay taxam radiyallahu ta'ala anhu gane adduna ñetti at laata gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna juróom benn fukki at ak juróom ñett ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nekk tamit ci nga xam ne ñoom ñooy muksiruuna moom ci junni xadis ak juróom benn téeméer ak juróom moom mooy yaay musnad imam Bukhari ci juróom ñaar fukk ak juróom imam Bukhari wéetoo nañ ci téeméer juróom ñetti xadis xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma mu ne moom sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma arsala yabal na ila ibn Zubayr ci eh, Seydina Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu anhu bokk tamit ci abadi lay comme ñoom mu génn àdduna ci at yi nga xamante ne maanaam mooy eh, juróom benn téem juróom benn juróom ñaar fukki at ak ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam 73 mhm. jëm ana ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bokk tamit ci saxaaba yi nga xamante ne ñoom la ñu tuddee al-abadilatul arbaa maanaam ñeent Abdullah yi nga xam Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam maanaam ñoo xam ne ay saxaaba lañ doomi saxaaba nekk ci a ba pare moom mi ngi gën a adduna ñaareelu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam moom moo leen mujjee génn gane adduna te moom mooy ci njëkk a gane adduna ci sahaaba yi radiyallahu anhum bi ñu demee Madinatu Munawwara te moom moo bokkoon ci waa muhaajiruun amma nga xamante ne moom mooy euh, sayyidna Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma moom moo gane adduna njëkki gane adduna ci waa ansaar yi ñoom ñëpp nag fo rewantoo wuñ ci ak boobu lañ gane adduna radiyallahu moom sayyidna Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma donc moom mu nekk bokk ci ñi nga xamante ne kon ñoom la ñu tuddee al abadilatul arbaa ñeenti Abdullah yu mag yi nga xam ne ñoo nekkoon ay borom xam-xam nekk fóore euh, di euh, ubbee ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bokkoon ci sahaaba yu ndaw yi radiyallahu ta'ala anhum muy sayyidna Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib sayyidna Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ak sayyidna Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala amir jami moom nag kon yabal na ko maanaam fi awwali ci njaal benuk ma ba nga xamante ne bu yaa eh, nag mu ak moom la ñeel ko maanaam bañ jaayanteeg moom te moom mooy juróom-benneelu fukki at ak ñeent bi maanaam soixante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw bi Yazid ibn Muawiya génne adduna maanaam ci lañ jaayanteeg moom ca Makka waaye innahu ne moom ka lam yakun maanaam ne nekkut yu azzanu do di noddu bi salaat maanaam nekkuñu mukk yu azzanu di noddu bi salaat ci julli yowmal fitr bisub euh, korite maanaam mooy bisub eet kon kenn du nodd maa li am ba des mooy al xutbatu xutba gi ba'da salaat ginnaaw julli gi lay am maanaam kenn du nodd maanaam comme ni ñuy def ajjuma nga xam te ne dañuy nodd imam bi day toog ci minbar bi ñu nodd mu daal di taxaw commencé xutba ñu après ñu julli fii kon maanaam lépp lépp a maanaam moom mooy nodd amul julli ginnaaw xutba bi maanaam xutba ginnaaw julli gi lay amee te julli gi tamit dafa nekk loo xamante ne lu spécial la comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee insha allahu taala hadith bi euh, kon euh, euh, maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala ni woon nag hadith numéro 863 ni ko 960 léegi 962 964 975 977 1431 1449 5249 5885 1881 5883 7325 imam Muslim na ko 884 ñaari yoon ak 886 tamit ñaari yoon euh, imaam Abu Dawud na ko hadith numéro 1142 1146 1147 ak 1159 euh, imaam euh, An-Nasa'i na ko hadith numéro 1569 imaam Ibn Maaja na ko hadith numéro 1273 1274 imaam Ahmad ibn Hanbal lu bare bare la ko indi mais gis na kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom def imaam At-Tirmidhi rahmatullahi ala al mu ne wa qaala bi isnaad muttasil fi awwal kitaab la yow loolu am am nga am nga haddasa amu de wa qaala rek ngay wax wa axbarani waaw kay wana wa axbarani ata mhm. waaw kay yow boobu ngay am kon nag waaw waaye fii ñun dañu amat càll la gi qaala bi isnaad muttasil fi awwal kitaab la haddasana Ibrahim ibn Musa te moom mooy Abul Walid wala boog Abu Khalid al-Qurashi ar-Rumi gis nañ ko léegi mu ne qaala axbarana Hisham moom it gis nañ ko léegi mooy Abu Abdurrahman as-San'ani ar-Rabnawi di euh, mun a anna ibn Jurayj moom gis nañ ko léegi moom itam mooy Abdul Malik ibn Jurayj mooy Abul Walid dañ ko xam Abu Khalid euh, al-Qurashi ar-Rumi rahimahullahu ta'ala mun a anna wa akhbarani Ata maanaam Ata ibn Abi Rabah nettali na ma muy Abu Muhammad al-Qurashi al-Fihri euh, moom tam gis nañ ko léegi rahimahullahu ta'ala an ibn Abbas radiyallahu ta'ala wa an Jabir ibn Abdullah maanaam radiyallahu ta'ala anhuma maanaam radiyallahu ta'ala anil jami' maanaam ñu gis ne kon dafa indi jëmmi maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala day indi na ñett yëpp di wane ni maanaam Ata ibn Abi Rabah daf ko nettali même moom mii bi muy jàng xadis bi bi ñu ko koy jàngal sëriñam muy Ibrahim ibn Musa dafa indi xadis bi comme ni ko imam ibn Jurayj ji defe maanaam dafa jàngee xadis bi léeg-léeg mu nettali ko ne Ata ibn Abi Rabah léeg-léeg da koy nettali mu jële ko ci al imam ibn Jurayj eh, eh, eh, mu jële ko Sayyidina Abdullah ibn Abbas kese léeg-léeg mu nettali ko mu jële ko ci Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu rek kese léeg-léeg it ñu toog ci jotaay mu di jàngale daan ne ñaar ñii ñëpp nettali nañ ma xadiis bi maanaam mu daal di koy jàngee nii imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daal di indi ñetti version yëpp maanaam ni nii jànge na ko ci sëriñam sëriñam noonu itam jànge woon na ko ci noonu ba eh, maanaam ma Ibnu Jurayj itam rahimahullahu ta'ala noonu la ko jànge woon an na an na ne ñoom ñaar dañ doon wax naan lam yakun nekku nekku nu mukk yu azzanu daan nodd yawmal fitri bisu korite wala yawmal adha du caageen bisu tabaski maanaam riwaaya bi am na beneen njariñ bu mu am mooy ne day leeral ne du bisub korite kese waaye bisub Tabaski tamit ci la bokk maanaam nga gis ne kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi euh, hadith bii nii euh, bu njëkk bi da nga gis ne mu hadith Seydina Jaabir bi radiyallahu anhu yawmal fitr rek la wax maanaam nii la ko ko Ataa ibn Abi Rabaah njëkk nettale moom al-imam Ibn Jurayj mu nettale ko nii mu njëkkee mu dem bi ci des mu nettale Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu moom mu wax lan ne xew-xew bi jamono jan la ko Seydina Abdullah ibn Abbas waxoon radiyallahu anhu mu xam ne jamono jii la woon mooy bi ñu njëkkee jaayante ak Seydina Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma ci xilaafa bi muy muy jamono ji mu wax ne jamono jooju la ko Seydina Abdullah ibn Abbas wax radiyallahu anhuma ba pare daan yawmal fitr rek la waaye mu ne jotaayoo nawaat ak ñoom ñu wax ba tudd ne ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk waxoon na ko ne. bisub tabaski ak bisub korité yëpp ñu ci noddu maanaam kon ñu daal xam ne kon kenn du noddu laata bis yooyu bu boobaa mu daal di euh, leer euh, ci euh, jëmmi hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nu ko hadith numéro 959 ak dina ko indi ak 5249 imam Muslim nu yoon imam Abu Dawud dina ko hadith numéro 1146 ak 1147 Eh, imam an-Nasa'i dina ko indi hadith numéro 1562 ak imam Ibn Maaja dina ko hadith numéro 1274 imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi comme niñ ko gisee waa xam ko bu ci indi nañ ko moom def imam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' man wa qala bil isnad al-muttasil fi al-kitabi ilayhi maanaam fii day gën a leeral nag léegi beneen maanaam mooy hadith sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu moom la war a leeral nag maanaam nan la gën a leere nan la gën a yaatu sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu nan la ko nekkalee woon maanaam ci nettali bu gën a gaaw maanaam bu gën a leer moom lay leeral ni moo tax mu indi hadith bii nga xamante ne ci lañu war a dugg léegi muy wa qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab lay haddathana Ibrahim ibn Musa nañ ko léegi at-Tamimi mun qaala akhbarana Hisham as-San'ani gis nañ ko anna ibn Jurayj al-Makki gis nañ ko akhbarani ne qaala annahu qaala anna ibn Jurayj qaala maanaam nee na wa akhbarani xabarana Ata mu ibn Abi Rabah rahimahullahu ta'ala wa an Jabir ah, Euh, jële ko tamit Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu maanaam moom mooy ginnaaw ba mu ko jëlee Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu maanaam ne annahu qaala nee na sami'tuhu dégg naa ko yaqulu mu naan dégg na Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu inna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaama taxaw na fa bada'a mu daal di tàmbali bi salaat ci julli maanaam dafa ñëw daal di taxaw daal di tàmbali julli maanaam bi mu ñëwee toogul loolu lañ ciy xam maanaam ne imaam bi bu ñëwee du toog day ñëw rek daal di jubal daal di dem taxaw maanaam summa topp xataba naasa mu daal di xutbaak ni ñi ba'du ginnaaw ga fa lamma ba nga xam ne faraga noppi na nabiyullahi yent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam nazala ci la wàccee maanaam mu indi benn xew-xew boo xam ne moom sayyidina Jaabir nettali na ko gisoon nañ ko ci kitaabul iman sayyidina Abdullah ibn Abbas tamit radiyallahu anhu nettali woon na ko maanaam yii gisoon nañ mun a nazala ci la wàccee moom euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa ata mu daal di dikki an nisaa jigéen ñi maanaam mooy baabul wax bi waaw waazun nisaa yi maanaam buntu boobu waaw mooy kitaabul ilmi laa bëggoon a wax kitaabul ilmi ah waaw kay wala beral jotaay xam-xam moo waaw moom la maanaam loolu loolu laa bëggoon a wax moo tax mooy ba beral jotaay xam-xam jigéen yi loolu euh, foofu la ko indi woon maanaam mu ne euh, kon ba mu jógee maam xam na dafa def xutba ba pare euh, léegi comme fa jigéen ñi toogee dafa sori maanaam moo tax mu daal di ñëw maanaam loolu mu daal di dikkee fi nga xamante ne maanaam ne ñoom doonu ñu yor micro ah doonu ñu woon yor maanaam moo tax bu suñu daan taaw te mbooloo mi dañ daan bari euh, maanaam li ñuy bari bari nag góor yi nañ ko dégg ñoom ñëpp moo ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bu daan wax da daan wax ci maanaam kàddoom da daan joxe joxe bu taxawal di di wax kàddoom da daan joxe parce que mbooloo moom ni mu bëri nga xam ne daan ci ay junni nit ñoo fay ne moom mu wax mais ñëpp ñi nekk ci mbooloo mi daañ ko dégg loolu li muy tekki la mooy kàddoom day joxe dëgg-dëgg sallallahu alayhi wa alihi wa mais comme jigéen ñi te gannaaw ak gannaaw la ñu ne loolu euh, moo tax mu ñëw nag beral leen lii lay lii sax mën na bañ a tekki dara ni dégguñu moo tax waaye li muy tegtale rek mooy ne dafa am mbir mu spécial bu mu leen bëgg a wax boo xam te ne ñoom la jagoo loolu bu boobaa tamit day tegtale ne def na beral yenn njàngale yenn kàddu yi ñeel ñi nga xamante ne ñoom rek ñoom la maanaam ñoom la gën a ne maanaam ñu gën leen koo ñu gën leen kee moo tax mu ne fa ataa maanaam nasalam wàcc fa ataa mu daal di dikki an nisaa jigéen ñi fa zakkarahunna mu daal di leen di fàttali maanaam woowu woote moom yatawakka'u muy daal di sukkandiku ala yadi Bilaal ci loxol Seydina Bilaal ibn Rabah mooy ibn Hammama radiyallahu anhu Habashi radiyallahu ta'ala anhu di Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu moom muy moo ko goreel radiyallahu ta'ala anhu ñu koy wax Bilal ibn Rabah maanaam di baayam léeg-léeg dañ koy wax ibn Hammama ngir yaayam moo tudd Hammama maanaam radiyallahu ta'ala anhu moom Seydina Bilal radiyallahu mi ngi euh, génn àdduna ñaar fukkeelu at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca Dimashq Damas foofu la génne adduna euh, musnadam moom mooy ñeent euh, moom mooy ñeent fukki xadis ak ñeent maanaam loolu lañ ko solool ci xadis yoo xamante ne mu imaam al-Bukhari ak imaam Muslim yëpp ñeenti xadis lañ ci indi imaam al-Bukhari yi ak imaam Muslim dëppoo nañ ci benn xadis imaam al-Bukhari yi wéetoo ci ñaari xadis imaam Muslim wéetoo ci benn xadis ci xadis Seydina Bilal radiyallahu ta'ala anhu maanaam euh, ci musnad imaam Ahmad tamit am na ci juróom ñetti xadis maanaam euh, moom mu ne wa Bilaalun fekk nag Seydina Bilaal radiyallahu ta'ala anhu baasutun ma ngay tàllal sawbahu ay maanaam yërëm yulqi ñuy sànni fii muy sànni fii ci moom an-nisaa'u jigéen ñi euh, sadaqatan ak sarax maanaam ñuy sànni sarax bi ci ci biir yére bi loolu day tegtale ne euh, kon li nga xamante ne lii lii li muy tegtale en fait moom mooy ne ah. kon jigéen ñi mën na loo saraxe seen alal sans ñu tàggoo ngir ne bu fekkoonte ne faaw ñu tàggu seen jëkkër yi ba pare doo a saraxa seen alal kon euh, duñ mën a def lii loolu lay tegtale benn ñaareel bi ci def euh, day tegtale ne loxoy góor yi ak loxoy jigéen ñi duñu laalante maanaam ngir ne yéreem la tàllal imagine su fekkente ne maanaam am maa li nga xamante ne moo xew léegi ci jamono maanaam waa ji di waarate di waarate ñooñu am nañ xasfaas xasfaas lañ leen daa tudde jamono ñu njëkk ña maanaam jamonoy salaf yi loolu la tudde xasfaas yaa ngi fàttaliku kissa boobu nga xamante ne euh, moom mooy gàmmukat xafaaf mooy gàmmukat sil mooy étymologiquement baat bi exactement loolu lay de maanaam mooy moo tax léeg-léeg nit ki buy wax yu neex dañ naan ko yaa ngi gàmm da ngay gis ne ñaare jàngalekat yi a gàmmukat yi bokkuñu style maanaam gàmmukat yi seen style mooy na wax ji neex xumbu euh, nit ñi kontaan sa rexe am na ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàngalekat yi da ngay gis ne ñoom beneen style la ñuy wax ñoom sax ñaare bu ñu waxee ba pare kenn du la saraf maanaam lu tax maanaam ngir dañuy jàpp ne wax ji daal defe naa maanaam yëngu neexunu googu neex mm-hmm. maanaam comme ça ñoom nag noonu la daan def ama yéen a ngi fàttali ko bi daloon waa ji doon nettali Yahya ibn Ma'in ak euh, Ahmad ibn Hanbal ñaari imam yu mag yi rahmatullahi alayhi ma ñu toog ñu ne Yahya ibn Ma'in ak Ahmad ibn Hanbal nettali ne ne ku def luy julli sangam ne dem euh, ñeenti rakka yoo xam ne bu njëkk bi da nga ci tar nangam beneen bi nga tar maanaam wax loolu boo demee àjjana da ngay gis de yàlla boo subhanahu wa ta'ala danay wërsëgal ay picc yoo xamante ne nangam yi bi maanaam wax a wax a a wax ñoom ñaar ñu yow yaa ko nekkal xadiis bi waaw déedéet ok ah kon yow nekkal yow mu ne ko ah déedéet mu ba pare mais nag jamono jooju ñoom bu ñu daan war a di sax maanaam ñoom style bi wuuti na ak léegi léegi waa ji jamono ji muy wax ak jamono ji muy way ci lañ koy jox sarax ñoom nag daa ñu def noonu ñoom dañuy wax ba pare buñ paree daal di toog. daal daal di léegi nag ñu commencé rek maanaam gaa yi saraxe rek doog a saraxe ñoom ñu doog a def comme nii ñii di yalwaan ci métro bi ni ñuy def nga xam ne dañuy ñëw door seen musique way way way bu paree daa di di arrêté musique bi ñuy def doog ñëw nag daa di tàllal loxo ñu jox leen ñooñu tam noonu lañ daan def maanaam dañ daan boo xëy na sax moo tale maanaam ñoom noonu la ñuy def loolu nag buñ ko daan def ba noppi <coughs> gaa yi bii faa nag waa ji gaa yi dañoo def ba pare rek ñu ñu daal ni waa ji ñëw mu ñëw moom it daf foogoon ne dañ koy jox alal comme dañuy saraxe mu ne ko waa mais yow ngeen hadis bi nga wax lii ku la ko nettali mu ne ko Ahmad ak Yahya ibn Ma'in mu ne man maay Ahmad ibn Hanbal kii mooy Yahya ibn Ma'in te ñun ñaar ñëpp xamuñu la ñu ngi lay dugg gis te ne te ñun musuñu xamuñu hadis bi nga wax musuñu ko nettali mu ne ko nag. ah non Yahya ibn Ma'in moo ko wax moo ne ko kii mooy Ahmad ibn Hanbal man mooy Yahya ibn Ma'in mu nag man nag yàgg naa dégg ne Yahya ibn Ma'in dafa kannasu waaye man ma xam téeméeri Yahya ibn <laughs> xam ne Yahya ibn Ma'in dëgg la li ñuy wax dafa kannasu dafa kannasu daal di génn nag di leen mbëllee maanaam xam nga kooku maanaam euh, ñooñu loolu maanaam ñooñu dañoo ñoom ay xasaasal na dañuy nettali rek wax boo xam ne na gën a xum na gën a neex maanaam na gën a maanaam ngir gaa yi gën a yëngatu amma li nga xamante ne nag moom mooy di jël loxo di nangu li nga xamante ne moom mooy saraxe di ko nangu ci loxo yoo xamante maanaam di ko nangu saraxe ci loxo yi jigéen ñi loolu def xaraam ci loolu jooyal moom maanaam moo tax moom mii defu ko maanaam loolu lii maanaam fi mu toll li xew kenn xamul lan la maanaam fi mu toll adduna bi dafa njëkk maanaam dafa wëlbati ko carrément carrément ba fi mu toll am maanaam mbir yi xew yëpp soo ko bëggee wax dañuy foog ne wéeroo en fait dañuy foog ne wéeroo te complication ëpp na mm-hmm. fekk yàlla nañu yàlla sàmm. dégg nga kon euh, mu ne kon nag Seydina Bilaal radiyallahu anhu moom moo doon tàllal euh, yëre yi ñuy saraxe qultu moo wax li lu Ataa maanaam nee na euh, man Ibnu Jurayj rahimahullah ma laaj Seydina Ataa mu ne atara ndax da ngay gis xàqan muy dëgg muy lu yey alal imaam ci imaam al aana tey an ya ci muy dikkee an nisaa ak jigéen ñi fa na mu leen di fàttali di leen waar xii na jamono ji nga xam ne yafrubu ci la noppi mm-hmm. est ce gis nga ni tey jigéen ñi war nañ maanaam nit ñi mën nañ koo def qaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna ah, maanaam seen al imam Ata rahimahullah ne inna zaalika li wér bu wóor mooy loolu la xaqun giñ naa nii lu yéy la alayhim ci ñoom wa maa lahum waaye ana lan moo leen tere allah yafalu ba ñu def loolu sax lu leen ko teree def sax loolu maanaam ngir ne eh, léeg-léeg ki nga xamante ne moom mooy jàngale maanaam léeg-léeg muy wax ak jigéen ñi daan leen di leen beral ay yenn digle maanaam fu gis ne de yonent bi sallallahu alayhi la mu leen fàttali woon mooy lan gis naa yéen a gën a ba pare wax leen lu tax ba pare wax leen lan moom moo koy defar mooy bëri istighfar ak saraxe lu bëri maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne ah, maanaam lii moom mooy circonstance yi nga xam ne moom la ko ah, nettalee moom hadith bi ah, moom na Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala maam ngir mu leeral ne ñaar ñee nettali giñ ko nettali circonstance yi du benn dégg nga wallahu alam imam al-Bukhari xadis bi mi ngi ko solo indi woon na xadis numéro neuf cent cinquante gisoon nañu ko dinañ ko indiwaat beneen muy xadis numéro neuf cent soixante-dix-huit dina ko indee nii imam Muslim indi na ko xadis numéro huit cent quarante et un imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro mille cinq cent deux ak mille cinq cent quinze imam Ibn Maaja indi ko xadis numéro mille deux cent quatre-vingt-neuf Euh, imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko juróom-ñeent yoon ko ngeen gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba def imam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jamii' imam al-Bukhari daal ci teg ne baabul xutbati ba'dal iid buntub xutba ginnaaw iid euh, te euh, bu ñu gisee buntu bi muy leeral ne dañuy maanaam buntu xutba la ginnaaw iid te buntu bi nga xamante ne moom la ñu weesoon daanaka àtte boobu. Euh, amoon na ci maanaam mooy was salaatu qabla al xutba xutba maanaam euh, salaat julli gi qabla xutba lu jiit lu jiitu xutba gi fii nag xadis bi mu romb léegi moom mooy al xutba maanaam mooy waaraate waxtaan gi nga xamante ne moom la ñu waxtaan euh, ginnaaw bi ñu jullee julli it loolu la ci jublu maanaam ba'da al iid maanaam ginnaaw ba ñu jullee julli it loolu mooy li nga xamante ne moom la ci jublu li nga xamante ne tamit euh, bunt bi day li euh, lii day leeral le day feddali ne dafa bëgg ñu xam ne loolu moom moo am maanaam ne xutba gi parce que mën bu bul jàpp ne erreur am na ci biir mi maanaam xutba gi dañ koy def ginnaaw bi ñu jullee lan jullee eet gi wallahu a'lam moo tax mu imam al-Bukhari daal di gën a feddali wax di mën a qaala bil isnaad muttasil fii awwal kitaabi ilayhi haddathana Abu Aasim te moom mooy al imaam Abu Aasim ash-Shaybaani ad-Dahhaak ibn Makhlad ibn ad-Dahhaak ibn Muslim ibn ad-Dahhaak ah ash-Shaybaani rahimahullahu ta'aala gis nañ ko gis gisaat ko moom waa Basra la mi ngi gën a àdduna ñaar téeméer maanaam eh, téeméer at ak ñaar fukk ak benn génn àdduna ñaar téeméer at ak fukk ak benn ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi Euh, wasallama moom imam al-Bukhari moom maanaam moom boo xoolee ñaar téeméer ak fukk ak benn génn at mi waxoon nañ moom mooy ci gën a mag ci sëriñu imam al-Bukhari yi rahimahullahu taala moo ci gën a mag itam maanaam euh, imam al-Bukhari kon moom moo solowee ci moom waaye ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta moom mu ne qaala axbarana ibnu Jurayj gis nañ ko léegi mooy Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibnu Jurayj mu ne qaala axbarani al-Hasan ibnu Muslim te moom mooy Hasan ibn Muslim ibn Yanaq al-Makki euh, dégg nga euh, rahimahullahu ta'ala euh, moom tamit moom moom mun a an Tawus te moom mooy ibnu Kaysan di taalibi sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mooy Abu Abdurrahman al-Yamani di Xawlaani rahimahullahu ta'ala Ah, moom mi ngi génn àdduna téeméer ak fukk man téeméer ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiis am nekk ci kutubu sitta Ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhu gis nañ ko no qaala shahidtu fekke naa al-iida eid bi maanaam jullit eid bi fekke naa ko ma Rasulullah ànd ak ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr ak Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa Umar ak Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wa Usmaan ak Seydina Usmaan radiyallahu anhum yàlla na yàlla gërëm la ñoom ñëpp maanaam nga gis ne mu tudd ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñetti xulaf xulafaa yu mag yi radiyallahu anhum maanaam nga ñoom ñett ñoom lañ jiital ci ki leen ñeenteel muy Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dañ léeg-léeg xadiis yi dañu ñëw di jiital ñeent ñëpp léeg-léeg xadiis yi di ñëw di ñett ñi léeg-léeg mu ñëw di jiital ñaar ñi ñeneen léeg-léeg ñëw di jiital kenn ci kese muy Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu moo tax ñoom ñaar ñii ñaar ñi nga xamante ne ñoo ñoom ñoo ñoom la Yonent bi sa alayhi wasallam denc seen ay doom ñoo gën ñaar ñi nga xam ne ñoo denc doomu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam euh, dégg nga radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne fa kulluhum ñoom ñëpp kaanu nekkoon nañ yusalluuna daan julli qabla al xutba laataa ñuy xutba ñun ñëpp loolu lañ doon def maanaam ngir dëgëral ne lii non seulement sunna Yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam waaye xulafaa ar-raashiduuna radiyallahu anhum amul kenn ku ko ci teggi lu tolloog tar tarfatal ayni kon loolu moom mooy sunna moo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim daal di siy dëppoo comme niñ ko gise woon waaye mu nekk loo xamante ne lu mu sopp la waaye comme li nga xamante ne eh, ngir ne bu doon ne lu lu dul maanaam eh, bu doon ne day yàq julli ji carrément comme niñ ko gis woon eh, bi bi xutba gi bi kii bi amee maanaam bi ko Marwan ibn Hakam njëkkee def kon saxaaba yi radiyallahu anhum doonuñu doonuñu fa woon toog waaye xam nañ ni du farata maanaam waaye nag loolu moom mooy sunna te na la boo xam ne bu rëy la bu dëgër la maanaam nga gis ni nga xamante ne noonu la sahaaba yi radiyallahu anhum tamit fiiree di respecté sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu tamit daf koy dëgëral ni nga xamante ne noonu la sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu doxale woon xadis euh, bi imam ko xadis na xadis na ko euh, indi euh, maam na ko xadis numéro huit cent soixante-trois soixante-trois na ko xadis numéro neuf cent cinquante-neuf neuf cent soixante dina ko indi soixante-quatre 1431 1449 5249 5885 5881 5883 ak 7325 euh, imam Muslim indi na ko xadis numéro 884 ñaari yoon ak 886 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1142 1146 1159 imam an-Nasa'i euh, indi na ko 1569 ak 1586 imam Ibn Maaja na xadis numéro mille deux cent soixante-treize imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi nañ ko sama ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu def imam At-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jamii' wa qaala bil-isnaad al-muttasil fi al-kitaabi ilayhi haddathanaa Yaqub ibn Ibrahim moom mooy Abu Yusuf ad-Dawraqi rahimahullah Yaqub ibn Ibrahim ibn Kathir maanaam euh, euh, moom maanaam ñi tudd Yaqub seen dàqantal day faral di nekk Abu Euh, Abu Yusuf ñi nga xamante ne ñoom la ñoo tudd euh, Ibrahim seen dàqante day faral di nekk Abu Ishaq voilà dégg nga euh, ad-Dawraqi rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn génn àdduna ñaar téeméeru at ak juróom fukk ak ñaar maanaam deux cent cent soixante-six alayhi wa alihi wa sallam nekk Farisi wal nekkoon waa Baghdad rahimahullahu ta'ala ay hadisam nekk ci kutubu sitta moom sax sëriñ la ci waa xam sitta comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee moom dafa bokk ci nga xam te ne sëriñ lañ ci mboolem waa xaabulan kutubu sitta mu ne qaala haddathana abu Usaama te moom mooy al imaam al kuufi Hammaad ibn Usaama ibn Usaama ibn Zayd Euh, al-Qurashi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna deux cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaari téeméer ak benn ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wuute gu ñu wuute ndax ci weeru Shawwal la génn wala boog ci weeru Zul Qa'da fekk mi ngi am juróom benn juróom-ñett fukki at la amoon bi muy génn àdduna rahmatullahi alayhi ay hadiisam mi ngi ci kutubu sitta rahimahullahu al-jami' mu ne qaala haddathana Ubaydullah te moom mooy ibnu Umar al-Umari gis nañ ko léegi Abu Usman al-Adawi eh, an Nafi gisoon nañ ko léegi an mu ne an ibnu Umar mooy Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab gis nañ ko gis nañ ko gis nañ ko léegi voilà moom tamit gis nañ ko radiyallahu ta'ala anhu man wa qaala nee na kaana nekkoon na Rasulullah ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa Abu Bakr sayyidina Bakr wa Umar sayyidina Umar ibnu Khattab radiyallahu anhuma ñoom ñépp ñii lu mu doon def yu salluuna dañ daan julli al iidayni ñaari julli iid yi qabla al xutba laataa ñuy xutba maanaam moo tax imaam al Buxaari daan ne al xutbatu ba'da al iid maanaam lim na mu ci al iid moo tax ngay gis ne xam nga xadiis bi beneen bi ci def dafa ne euh, ah, kaanu yusalluuna qabla al xutba xadiis bu njëkk bi bi ci def mu ne yusalluuna al iidayni qabla al xutba maanaam nga gis ne euh, baatu iid lañ jëfandikoo. Euh, xadis bi euh, imaam al Bukhari indi woon na ko xadis numéro 957 euh, fii la ko indiwaat xadis bi moo tax dootuñu ko gisati romb nañ ko moom tamit jeex na dootuñu ko gisati insha allah ci saxiix bi imaam Muslim nag indi na ko xadis numéro 888 imaam an-Nasaa'i abu imaam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 531 imaam an-Nasaa'i indi na ko xadis numéro 1564 imaam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1276. imam Ahmad ibn Hanbal nag hadith numéro 4602 4963 5394 ak 5663 imam Ibn Maaja indi na ko 1276 comme ni ko gisee woon moom ay hadith bi kon waa xam ko bu seta ñoom ñëpp indi nañ ko moom def imam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi ala al-jami' wa qala bil isnad al-muttasil fi al-kitabi ilayhi haddathana Sulayman ibn Harb muy imam bu mag boobu abu abu ayyub Souleymane Ibn Harb Ibn Bajil al-Azdi rahimahullahu taala euh, abu ayyub al-Washihi di waa Basra di qaadi bu mag boobu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon euh, moom mi ngi gane adduna téeméeri lu at ak ñeent fukk ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna ci ñaar téeméeri at ak ñaar fukk ak ñeent euh, ci rabiul axir ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa sallam ci la génn adduna imam al-Bukhari moom moo solo ci moom téeméeru xadis ak ñeent fukk imam Abu Dawud tamit solo na ci moom waaye ay xadisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta ci kutubu sitta yëpp am na ci ñaar téeméeru xadis ak ñeent fukk ak juróom euh, maam nga gis ne kon imam al-Bukhari daanaka genn wàll gi moo ko ci solo rahmatullahi euh, alal jamii mu ne qaala haddathana Shu'ba te moom imam Abu Bistam euh, Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi dégg nga al-Wasiti summa al-Basri rahimahullahu ta'ala gën a adduna juróom maanaam juróom-ñett fukk ak ñaar ah, bu jàpp juróom-ñett fukk ak juróom-benn ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam gën a adduna téeméer ak ak juróom-benn fukk ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an Adi ibn Sabit te moom mooy al-Ansaari Adi ibn Sabit al-Ansaari di waa Kuufa gën a adduna téeméer ak juróom-benn fukk ginnaaw gàddaay Yonent bi ah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallama Euh, nga xamante ne bokk def ko dañ ko doon tuumaal tamit ak Shia euh, dégg nga euh, mu ne an an Sa'id ibn Jubayr waaye gisoon nañ ko rahimahullahu ta'ala mu ne an Sa'id ibn Jubayr muy taalibi sayyidina Abdullah ibn Abbas mag boobu radiyallahu ta'ala anhuma Sa'id ibn Jubayr ibn Hisham Abu Muhammad al-Ju'ala Abu Abdullah al-Kufi rahimahullahu ta'ala gën a àdduna fukki at ak juróom benn génn juróom ñeent fukki at ak juróom ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta waxoon nañ ne moom la Hajjaaj ibn Yuusuf mujjee buum dégg nga an ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhu gis nañ ko léegi anna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salla dafay julli Euh, daan na julli julli na bokk yawmal fitri bi supp fitar rak'atayn ñaar rak'a lam yusalli yoo xam ne julliwul qablahuma qablaha lu ko jiitu wala ba'daha du caagin lu ko mujj maanaam loolu tamit mu nekk beneen mbir boo xamante ne euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim saxal nañ ko waaye nag wuute nañ ci ndax daan julli juróom maanaam. Euh, ndax dagan na waaw wala déet bu fekkente ne Shafi euh, Hanafi rahmatullah alayhi ñoom dañ koy bañ Shafi rahmatullah alayhi ñoom nee nañ mën naa nekk donte du li nga xamante ne moom mooy li gën mooy julli laata wala ginnaaw gi imam Maliki rahmatullah alayhi ñoom nee nañ ginnaaw gi gaa mën nañ ko julli waaye avant loolu moom bu imam bi ñëwee rek na daal julli buñ julli li nga xamante ne moom mooy ay naafila loolu comme ni nga xamante ne noonu la nekkee mazhabu Hanaabila rahmatullah alal jami'a ah, summa topp nag ataa mu daal di dikkee an nisaa waaye dañuy gis ne yonent bi sallallahu alayhi la mbaaxoo mooy du ko julli du ko julli dégg nga du julli avant loolu du julli ginnaaw bi maanaam day julli ña xutba daal di bu daal di day day julli ñaari rakkaay ginnaaw ga mu daal di xutba dem yoonam maanaam comme ni nga xam ne noonu la ko sayyidna Abdullah ibn Abbas nettali nii radiyallahu ta'ala anhu summa topp ataa mu daal di dikkee an nisaa jigéen ñi wa ma'ahu te fekk mi ngi ànd ak moom Bilaal sayyidina Bilaal radiyallahu anhu gis nañ ko léegi fa amarahun na mu digal leen bi sadaqati ci saraxe fa ja'al na ñuy sàn ñuy nekk yulqiina bi euh, sànni euh, maanaam tulqi muy sànni al euh, mar'atu jigéen ji xursaha taqaay taqaayam wa sixaabaha ak li nga xamante ne moom mooy ay jaaro maanaam mooy jaaro yi nga xamante ne moom la ñu takk ci nopp ak jaaro yi nga xamante ne moom mooy ak ak ak chaîne yi nga xamante ne moom la am yooyu mu koy sànne maanaam ci biir euh, yére bi comme niñ ko gisee léegi ci yére Seydina Bilaal bi radiyallahu ta'ala anhu hadis boobu euh, romb nanu ko léegi Euh, gisoon nañ tamit taxrij bi foofu maanaam lool tamit day tegtale comme niñ ko waxe woon sarax yi nga xamante ne moom la ñuy beneen bi ci def tamit moom mooy ne lii day dëgëral lenn maam ci mazhabu hanafi yi rahmatullah alayhim ñi ne maanaam jigéen ñi seen takkaay yi dañ ci génne euh, azaka maanaam seen takkaay yi nga xamante ne dañ koy sol waaye loolu wuute nañ ci ñoom borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ne xanafiyee ñoom loolu lañ jàpp waaye nag jumhurul ulama rahmatullah dañoo jàpp ne déedéet yi nga xamante ne moom lay jël di ko jaay a yu mel noonu yooyu dañ ci génn azaka ngir dañ koy jaay wala yi nga xam ne dañ ko denc ngir lënk go ngir bu xaalis bu amee baala bu amee soxla Euh, génne ko yooyu dañ koy dañ ciy génne azaka waaye yi dul génne azaka mooy yi nga xamante ne moom def koy sol di ko di ko sol ci léeg-léeg wala yu mel noonu wala souvent ni kooku loolu du ci génne azaka te lii nii tegtalewul ne euh, dañ ciy génne azaka ngir ne saraxe rek la du saraxe boo xamante ne azaka la ci jëmmi boppam maanaam muy zakatul maal wallahu taala a'lam kon gisoon nañ xadis bi léegi mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana Adam mooy al imam ibnu Abi Iyas moom moom moo ci asmaul mufrad day la bokk maanaam xam te ne moom rek moo tudd nii ah day gis ne voilà ci ci sëriñ yi si waa xaaral ko rawatina imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom mooy Abul Hasan al-Asadi al-Basri rahimahullahu taala mi génn àdduna ñaar téeméer ak ñaar fukk ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam Bukhari imam Tirmidhi imam Nasa'i imam Maaja ñoom ñoom la nekk seen sëriñ ñoo solo ay xadisam euh, imaamu Muslim ak imam Abu Dawud ñoom al-jami' mu ne qaala haddathana Shu'ba gis ko léegi mu a qaala haddathana Zubaydun gis nañ ko tamit ci suñu jotaay bi Abu Abdurrahman ak Abu Abdullah al-Yami Euh, dañoo tamit al-Yaami la ñu xam waa Kuufa la rahimahullahu ta'ala muy Zubayr ibn al-Haaris ibn Abdul Karim ibn Amr ibn Ka'b al-Yaami dañu koy tamit Iyaami rahimahullahu ta'ala génn àdduna téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiis am nekk ci kutubu sitta annahu qaala sami'tu dégg naa Sha'bi ash-Sha'bi mooy al imaam Abu Amr Aamir ibn Sharaahil ash-Sha'bi imaam bu mag boobu rahimahullahu ta'ala génn àdduna ñaar fukki at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna téeméer ak ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiis am nekk ci kutubu sitta an al-Barraa ibn Aazib muy saxaaba boobu radiyallahu anhu di saxaaba doomu saxaaba sahaaba sayyidina Abu Umaara wa Abu Amr wa Abu Tufayl Barra ibn Aazib radiyallahu ta'ala anhuma al-Ansaari di waa Aws nekkoon waa Madina ginnaaw ga mu nekk waa Kufa kon dañuy gis ne xadis bi waa Kufa ñoo ko solo moom ñu génn àdduna juróom-ñaar fukki at ak ñaar ginnaaw ga dayante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu am té ñetti téeméeri xadis ak juróom mooy musnadam imaam al-Bukhari ak imaam Muslim dëppoo nañ ci ñaar fukki xadis ak ñaar imaam al-Bukhari wéetoo ci fukki xadis ak juróom imaam Muslim wéetoo ci juróom benn xadis ci xadis Sayyidina Al-Barra ibn Azib radiyallahu Euh, moom euh, kon mu ne annahu qaala nee na qaala nabi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nee na innama li am ba li inna naka awwala ma njaal benn la xam ne nabda moom la ñuy tàmbale fi yawmina ci suñu bis hada bi an nusalli mooy dañuy julli dégg nga kon loolu moom mooy mu ne su ma topp narja ñu daal di dellu fa nan xara maanaam ñu daal di loj maanaam kon dañuy gis ne li ñuy njëkk tàmbale mooy julli kon moom mooy mooy jiitu lan xutba gi teyit duñu naafila maanaam kon julli googu amul nodd amul liqaam amul lenn dañuy julli rek fa nan xara bu ko defee ñu daal di loj fa man képp koo xam ne faala def na zalika loolu faqat dëgg-dëgg asaaba daj na laal na sunnatana suñu sunna ñun jullit ñi lii mooy suñu feet wa man naxara képp koo xam ne nag loj nga rende nga qabla salaat lu julli fa innama li am ref mooy huwa loola mu rende de lax mun yàpp rek la boo xam ne qaddamahu jiital na ko li ahlihi ñeel waa këram waajalal na ko waa këram maanaam yàpp daal la la leen jox waaye laysa nekkul minan nusuki ci jaamu yàlla gañuy coobare woo fii shay in ci dara nekkul bokkul ci la ñuy jaamoo yàlla kon bu boobaa su yeboo rek mu daal di wuti jiwaat beneen xar daal di koy rende fa qaala rajulun mu daal di wax benn waay minal ansaar te mu gisoon nañ ko Abu Burda ibn Niyaar radiyallahu ta'ala anhu moom la muy eh, moom lay wax yuqaalu ñuy wax lowoo ñeel ko Abu Burda ibn Niyaar radiyallahu ta'ala anhu moom tamit gisoon nañ ko eh, mu nekk ci waa ansaari radiyallahu ta'ala ya rasulullah yow yàlla sallallahu alayhi wasallam zabahtu man de rende naa waaye nekk na man jaga jazaatun maanaam euh, koo xamante ne moom dafay doog a fokk rek wala boog ah, mu desee euh, fokk maanaam mooy mooy ne euh, lu ku lu ku matut dese na wala boog dese naa mat te loolu la ci jublu maanaam loolu la ci jublu jubluwu ci te te te ki mu wax ne moom benn yoon la fokk moom mooy xar mu jigéen ni loolu moom moo ndax shaatan comme niñ ko gisee anaatan anaaka loolu la waxoon maanaam mooy xar mu jigéen la te xar mu jigéen foofu mu mat ñaari at loolu moom moo tax mu ne xayru moom moo gënal min muslim na ci euh, xar moo xamante ne moom maanaam fokk na ñaari yoon fa qaala mu daal di wax ij'alhu def ko makaana makaanahu ci bërëgum walan tuufiye waaye lii du matal aw wala boog tajziya du du doy an ahad walif kenn baax daka sa gannaaw maanaam gannaaw yow lii dootul matati wala dootul doyati keneen ci gannaawam loolu comme ni nga xamante ne gisoon nañ ko ak njàngat yi nga xamante ne moom lañ ci gisoon tamit ci suñu ne kon moom la hadith ne xar dafa war a mat li nga xamante ne am na mbir yoo xamante ne su nekkee ci xar loolu xar mi du baax mooy bu dee xar mi dafa feebar ba lompoñ wala boog xar mi nekk koo xamante ne dafa am cërëm bu mu ñàkk maanaam euh, comme masalan tànk bi damm wala boog parce que kooku moo ki ki matul ñooyam maanaam wala wala boog ki nga xamante ne geen gi dafa dagg maanaam wala boog xar mi nga xamante ne dafa silmaxa wala boog mu nekk ku wala boog mu nekk xar moo xamante ne dafa dafa fa tàqalikoo sagom mooy dafa dof wala boog mu nekk xar moo xamante ne jalaala la maanaam mooy dafa lekk ay sobe ba xet gi di xeeñ muy xeeñ euh, xet googu noonu euh, ak ñi nga xamante ne dañoo am ak matadi yu mel noonu yooyu yëpp maanaam ay xar lañ yoo xamante ne matuñu waaye nag mat matuñu waaye nag bu fekkente ne amuloo leneen lu dul ñoom ñoom ngay rendi maanaam ngir ne moo gën ñàkk a rendi waaye nag xar bi mat tabaski bu fekkente ne mën naa nekk moom mooy lii comme ni ko fuqaha hanafi di waxee rahmatullah ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo gën di indi précision boobu ci wax ne bu fekkente ne amuloo de toute façon bii moom mooy mat parce que ñoom dañoo jàpp ne dafa war ñeneen ñi nag dañoo jàpp ne sunna la loolu moom moo tax kon xar yi tamit dafa am maanaam ak nu war a mate loolu kon moom lañ ci def waaye ak tamit waaye am na mu am yeneen yi nga xamante ne moom de façon du baax ci mu ci ci ci xar comme niñ ko gisee loo xam ne rey mu dee rey mu dee wala boog mu màggat lool loolu du du du du baax maanaam mu màggat ba nga xamante ne yàpp bi boo ko doon euh, boo ko doon euh, togg fii ba suba du du du ñor kooku tamit du xar xar moom mu ne fu ko tëgg dégg nga wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko hadith numéro 951 955 euh, mi ngi nii dina ko indiwaat insha allahu taala 968 euh, ak 976 983 5545 5556 5557 5565 5563 ak 73 imaamu Muslim indi na ko xadis numéro 1961 juróom benn yoon imaamu Abu Dawud indi na ko xadis numéro 2800 ak 2801 imaam euh, Tirmidhi indi na ko xadis numéro 1508 imaam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 1563 1581 4394 4395 imaam Ibn Maaja moom moo ko indi wul ci waa ashabu kutubu sitta imaam Ahmad ibn Hanbal indi na ko juróom juróom.